asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma baadu fa inna xayra alxadiisi kalaamullah wa xayra alhadi hadiyu muhammadin alayhi salaatu wassalaam wa sharra al umuuri muhdasaatuha fa inna kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala mbokk ñu ngi leen di leen ziar di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko ñu dellusi ak yéen ba tey seen ñaareelu jotaay ci mbind mu am solo mi di wujubul amal bi sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa kufri man ankaraha bu al imaam al allaama cheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala kon démb jëloon nañ li nga xamante ne mooy tàmbalikaayu téere bi ginnaaw bañ defee ab faram bu guddu ci. sàkku xam-xam ak la ci aju kon ñu yemoon ci page numéro trois jëloon muqaddima bi fi mu waxee ni alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalaamu ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad al mursal rahmatan lil alamin wa hujjatan ala al ibad ajmain wa ala alihi wa ashabihi alladina xamalu kitaaba rabbihim subhanahu wa taala ba fa nga xamante ni fa la Euh, jeexale ci page numéro numéro trois waxoon nañ loolu dañ ci ñëwaat ci tënk rek incha allahu taala kon wax ji wax ni asxaabu nabi alayhi salaam saxaaba yi ñu jar a xam lañ saxaaba yi mooy lan mooy kan asxaaba buñ ko waxee pluriel la maam mbooloo la benn bi singulier bi kenn ki mooy asxaabi asxaabi yi buñ ko waxee mooy képp ku dajeek yonent bi alayhi salaatu gëm ko daal di dee ci li nga xamante ni mooy mooy ngëm yàlla googu walaw taxallalat da ala saxix kon ni ko ibnu xajar leerale rahimahullahu taala même bu fekkee ne sax dafa tubbi tuubaat loolu du ci dara li am solo mooy mu dee ci ngëm yàlla kon kooku ñu tuddee saxaaba yi ñoom saxaaba yi nag wax dëgg yàlla dañoo am ay particularité yoo xamante ni kenn amu ko yàlla moo leen tazkiya ñoom ñëpp moo tax ñoom duñu kenn keneen tamit du ñoom ñoom ñoo gën ci li nga xamante ni ginnaaw yeneen bi alayhi salaatu wasalaam mooy saxaaba yi ka ca gën mooy Aboubacar Siddiq ka ca topp di Omar ibn Khattab ka ca topp di Ousmane ibn Affan ka ca topp di Ali ibn Abi Talib ñi ñooy al xulafa ñi nga xamante ne yonent bi nee na aleykum bi sunnati wa sunnati al xulafa ar rachidin léegi laaj bi ñuy laaj mooy ndax ñun ñi ngi gëstu seeni mbir ñoom al xulafa ar rachidun ndax ñi ngi jàng seen li nga xamante mooy yoon wi ñu jaaroon di jàng seeni jaloor di ci roy wala ñun dañoo yittewoo yeneen i mbir la plupart bu ñu xoolee majorité bi tey adduna bi xamu am na ñoo xam ne sax jéemuñ xam ñoon ñi ngi nekk ci yeneen wala ñi nga xam yeneen nit ñuy tuddee ay sëriñ wala nangam ak nangam di gëstu seeni mbind di gëstu seeni mbir yoo xamante ne amaana sax la ci ëpp dafa wuute li nga xamante ne mooy tëralinu Qur'an ak sunna kon kenn ku ne war nga laaj sa bopp loolu foo toll ci siiratu Abubakar Siddiq saaxibul gaar foo toll ci siiratu Umar ibn Xattaab foo toll ci siiratu Usmaan ibn Affaan foo toll ci siiratu Ali foo toll ci siiratu saaba yi parce que ñoom seen li nga xamante ni topp leen njub la moo tax borom bi subhanahu wa taala bi muy jox exemple moo tax ñoom dong lañ war a topp moo tax bu ñu nee alquran sunna bi fahmi salafil umma salafil umma ñi jiitu mooy saxaaba yi kay seen njiit mooy alayhi salaatu wa salaam mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam kon ñii la ñu top topploo ñu keneen tey koo fi gis ci àdduna bi muy topp keneen kenn topploo la ko Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam ak la nga xamante ni saxaaba yi ci lañ nekkoon moo tax borom bi dafa joxe exemple ci tawxiid ngëm yàlla ni fa in amanu bi misli ma amantum bi faqad ihtadaw boo leen bëggee am njub ngëm yàlla gu leer goo xamante ni moom la yàlla gërëm na ngeen gëm comme ni saxaaba yi gëmee woon laa ilaha illallah kan moo am garantie boobu tey ci doomu aadama yi amul kenn ko am ku dul saxaaba yi moo tax yonent bi taggoon leen ni xayru naasi qarni thumma alladina yalunahum ñu gën ci ñi nit ñi mooy sama maas te mooy saxaaba yi na nag gis nañ ay nit yu yées ñu bon ñu tuddee chiens yi di leen saaga di leen tuumaal mais loolu est-ce que moom nit ñi ñu ngi bàyyi xel loolu am na ñoo xam tey dañuy dem di neexoog chiens yi siid yi di nawlante ak ñoom te ñoom dañuy saaga Aboubacar Siddiq bal chiens yi dañu gëm ni ar-rafida alayhim min allahi ma yastaxiqun dañu gëm ni saxaaba yi ñëpp a tubbi génn ci lislaam a'uuzu billah moo tax loolu kéefër la yàlla dig saxaaba yi àjjana ñoom ñu ne saxaaba yi ñëpp génn ci lislaam ba mu des li nga xamante ne mooy ñett wala ñeent allah mustaan te ay nit dafa mel ni xamuñu loolu tey ñi ngi nawlente nawlente ak siyaay dañuy saaga Abubakar Siddiq di saaga suñu yaay Aïcha di ko tuumaal njaaloo wala iyaadu billah te yàlla setal na ko lan ma gën doon kéefër parce que loolu weddi alquran la inna alladina jaaw bi ifki usbatun yàlla wàcce ay aaya setal suñu ñoom ba tey siyaay dañoo jàpp suñu yaay wala iyaatu bi lañ koy tuumaal ak yeneen njombe yoo xamante yu bari te ñu ngi koy def kon saxaaba yi ñii duñ moroomu kenn képp ku ñëw seen ginnaaw pënd saxaaba yi sax ñoo la gën moo tax ndeysaan ba ñu laajee Omar ibn Abdul Aziz ni ko di ko laaj mu Muawiya kan moo gën mu ni pëndëm sax jotuma ko pëndam kon saxaaba yi kenn du ñoom donte nag ay doomu aadama lañ dañuy tabbi ci njumte yonent sax dañuy tabbi ci njumte yu ndaw kon na ko yonte waxee woon ne kullu bani aadama xataa ñëppay juum te am na ñoo xam ne ñëw jàng la plupart ñi nga xamante ñooy gën a wax ci saxaaba yi di leen ŋaññ wala yaa te loolu ak lu kenn xamul noo koy tuddee mais loolu ñàkk teggin la ñàkk teggin di xas saxaaba yi naan li amoon seen diggante xeex bi amoon diggante Ali ak Muawiya wala diggante Ali ak suñu Aïcha kii moo tooñ kee moo tooñ lan moo ci sa yoon kan moo la wax kan moo yow kenn sàkkul ci yow nga xam kan moo tooñ ku tooñul loolu ci parce que concerné wu la ñoo xamante ni yàlla gërëm na leen ngay gëstu seen mbir moo tax ñuy xuus ñu bëri bëri ci tomb saxaaba yi da ay njumte la ñuy def am na sax ñoo xam ne askanoo ci sunna tey nga dégg ñu toog ubbi ay plateau naan wax ci saxaaba yi naan kii moo tooñ ak kee tooñul waa nangam ak nangam di wax yoo xamante ne wax dëgg yàlla ñàkk tawfiq la parce que ñoo xamante ni seen i pare nañ ci ñoom ñëpp a maandu moo tax ci xam-xamu xadiis su fekkee ne leer na ni càllale gi ah fi xadis bi jaar ba ñëw yoon bi mu jaar ba ñëw am na ku ci rot mu leer nañu saxaabi la xadis bi day wér kenn du ko gëstu saxaaba yi kulluhum udul ñoom ñëpp a maandu borom xam yëpp ci dëppoo liñ namm ci ñoom ñëpp a maandu mooy du ñu tay di fent ci diine ju lu ci bokkul allahu akbar moo tax yàlla moo leen tazkiya wassaabiquuna al awwaluun min al muhaajiriina wal ansaar gis nga walladina tabaahum bi ihsaan la yàlla yàlla ba mu ne assaabiquuna al awwaluun min al muhaajiriina wal ansaar mooy ñi jiitu ci lislaam al muhaajiruna wal ansaar bi mu leen di gërëm boolewu ci al ihsaan parce que ñoom dañoo def lu rafet mais nee na ñi topp seen ginnaaw walladina tabaahum bi ihsaan ñi topp seen ginnaaw la ñooñu faaw ñu def lu rafet comme na ko ñu defee woon mais fii yàlla tudd lu rafet ci saxaaba yi bal doyoon na sëkk rek yàlla mu ni wa kullan waada allah alxusna allahu akbar laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi wa qaatal ulaika acdamu darajatan min alladina anfaqu min baad wa qaatalu yàlla mu ni wa kullan waada allah alxusna loolu mooy lan yàlla mu ni wax dëgg yàlla nag ñi jiitu ci lislaam finance alal joxe laata li nga xamante ne mooy yonent bi alayhi salaam di ñëw rubbi Makka fatxu Makka ak li nga xam ne lislaam di tasaaro ñooñu bokkuñoo ñi nga xam ñoo ñëw ci ginnaaw bi duñ yem moom wali kullin darajaatul maamilu nit ñi mënuñoo bokk yem àjjana sax tolloo ay degré firdaws moo ci gën yàlla nañ ci yàlla boole kon la yàlla bëgg foofu mais ci ci fin bi dafa ne wa kullan ñoom ñëpp nag ñoom ñëpp waadallahu xusna yàlla dig na leen àjjana kon radiyallahu anhum wa radu moo tax borom xam yëpp dëppoo ne saxaaba yi li ñuy leen di wax li ñuy wax ci ñoom mooy at taraddi yàlla daf a gërëm kon ñu mel nii est-ce que nit ki jar na muy sonal boppam di def ay débat ci saxaaba yi nanga lu dul nga bëgg a leeral leeral ñoom seen seen taxawaay seen jaloore ci lislaam yàlla ci ñoom la jël exemple kon saxaaba yi ñii moo tax Imam Malik nee nañ as-salafu saalih dañ daan jàngal nit ñi li nga xamante ne mooy bëgg saxaaba yi comme niñ leen di jàngale alxuraan tey nag gis nañ ni saxaaba yi dañu mel ni leen a doyalal suñuy kanam te ñoom ñooy roy waaye ñii ñooy ñi nga xamante ni ñu àndandoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam tey lislaam bu fekkoon ne tool la deret ja ko mooy seeni deret ñoo génnoon di jaamaarloo te amoon nag ay ay li nga xamante mooy alal judul jeex koom bàyyi fa lépp xool Abubakar Siddiq ànd ak yonent bi gàddaay dem almadinatu annabawiya moo tax jàng seen siira diine la saxaaba yi di ko nemmiku waaye tey ñu bari nag minimiser nañ leen jël yeneen nit teg leen ci kawam xamuñ sax saxaaba yi te ana ñaata nga fi dégg sëriñ diw sëriñ diw ay jalooreem di nettali rek te lañ cay nettali dara la ci ëpp amu ci parce que histoire bindu ko kon saxaaba faw ñu xamaat leen jox leen seen gëdd bëgg leen parce que bëgg leen ci jaamu yàlla bokk topp leen bal suñ diine mën ñu koo dund lu dul la topp yoon saxaaba yi amaa nag li nga xam ne ñuy wax ci ay wàllu kasaw kasaw chiites yi lépp lépp ñoo koy tuxal ñeneen ñi di ci am jeexit ko jëlee seeni téere loolu dara wéru ci moo tax Ibnu Taymiya leeral lu am solo dama ci Minhaj Sunna Nabawi leeral na ne saxaaba yi li ëpp ñuy tuxal ci moom dara wéru ci lépp ay fen la ay fen faaw mu leer saxaaba yi li ëpp li ñuy tuxal ci moom dara wéru ci bu fekkee dara wéru ci nag ñun sonal duñ sonal suñu bopp parce que ay fen kenn du ci sukkandiku ci dara wax lu dul dëgg di tuumaal saxaaba yi loolu ku bon rek moo koy def fekk ñoo xamante ni yàlla tëskee na leen ni jaar leen seen yoon ñii ñoo ñi nga xam ñoo ñu tudd dëgg yonent bi ñoom ñoo gën ci samay maas kon ñooñu wax dëgg yàlla nga ñëw di leen xas di wax ci ñoom lu ñaaw ak ah di wax ci ñoom lu bon loolu wax dëgg yàlla ñàkk teggin la kii mën na la yóbbee ci kéefar kon saxaaba yi ibnu taymiya leeral na saxaaba yi dañoo war am ay taxawaay ci ñoom li ci ëpp mooy li ëpp li ñuy tuxal ci histoire saxaaba yi dara wéru ci lépp ay naka sudul noonu la ay nar la léegi nag bu fekkee loolu xamoo kon yow da koy da nga koy classé ne sa nekku ci da koy classé kooku benn la ñaareel bi mooy la ñuy tuxal ci ñoom ah bu njëkki mooy lépp lépp la ñuy tuxal ci ñoom dara du ci dëgg ñaareel mooy la cay dëgg tamit ah, am na loo xamante ni dañ cee dolli am na loo xam dañ cee wàññi kon lépp la ñuy tuxal ci dara wéru ci ñaareel mooy lépp la ñuy tuxal ñoom bu fekkee ni wér na tamit am na loo xam dañ cee dolli dañ cee dañ cee wàññi kon léegi nag léegi ban ban taxawaay ngay am kenn xamul lañ ci doon lañ ci wàññi bu ko defee da ngay da nga koy dumooy wala nga xool la nga xam ci wér nga ko te la nga xamante ne ci cadre doomu aadama la woon nga xam ne ñi ay nit dañ ay jaam dañuy juum kullu bani aadama xataa ñëpp ay juum kon loolu mooy ñaareel taxawaay kon la ëpp la ñuy taxaw la ñuy ci ñoom dara wéru ci la ca wér am na luñ ci dolli am na luñ ci wàññi waaye la nga xamante ne nag mooy beneen taxawaay la ca wér bañ xam ne lii lu wér la kenn dolliwu ci dara loolu ñoom am nañ ci ay mbaax yoo xamante ne day muur li nga xamante ne mooy njumte ñu doon def allahu akbar la si ñoom mu nekk ay njuumte am nañ ci lu baax loo xamante ne daf koy far daf koy muur doo ko gis ida balaga al maa qullatayn lam yaxmil xabas waaw Ibn Qayyim day utiliser loolu bari ndox am na quantité muy toll sobe mënatu koo mënatu koo mënatu koo gàkkal saaba yi la def ci lu rafet ah seen njuumte ñu amoon en tant que doomu aadama loolu mën koo taqal mën koo gàkkal doy na sëkk yàlla gërëm na leen yàlla dina gërëm ko xamante ne dafa def naka sudul noonu kon nii kenn ñii la ñu royloo ñii la ñu royloo ñoom ñooy as-salafu saalih saxaaba ku bëgg roy da nga leen roy keneen ko dem di roy tuddee ko sëriñ bu la neex kooku du roykaay kooku ci boobu dafa roy saxaaba yi loolu faaw mu leer ci bopp bi kenn la ñu royloo muy Seydina Muhammad alayhi salaam moom mi nga xamante ni moom la yàlla yónni ña nañuy royee Seydina Muhammad ñooñu koy wan moom mooy saxaaba yi que ñoo jàkkaloon yonent bi yonent bi na leen xool leen ni may jullee ngeen jullee ko xool leen ni may ajee màgg ngeen ajee màgg ñooñu kenn du leen fontoo dul koo xamante ne xamu leen saxaaba yi duñu moroom saxaaba duñu moroomu kenn koo xamante ne doomu aadama nga kon seen pënd sax moo gën koo xamante ne instant bi ñëw seen ginnaaw yonent xayru naas la ñu gën ci nit ñi mooy saxaaba yi ñooñu faaw ñu jàngaat seen dund. di nemmikuwaat seen dund di ko gën a yitte di ko xamal xeet bi kon ni ko imaam Maalik waxee woon jàng seen dund jaamu yàlla nit ñi sa salafu saalih dañ ko daan jàngal niñ ñuy jàngee alquran karim ni leen jàngalee alquran kon ñooñu ñu jar a bàyyi kon mbokk yi ñii ñooy saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom la ñu yàlla royloo ñoom la ñu yàlla topploo ñooy ñi nga xamante ni ku bëgg am njub nga topp seen yoon ku fi bàyyi seen yoon nag yaa yoonu ndëngte kon mbir mi leer na jarta përti përti wax ju bari jaru ko na taxaakam ila tariqi saxaaba fa ñuy attewoo mooy yoon bi saxaaba yi jaar rawatina ci li nga xamante ne mooy base te mooy ngëm yàlla imaan mooy tawxiid wéetal yàlla kon kenn ku ci nekk bu bëggee fekkee ni bëgg nga xam fan nga féete jëlal sa ngëm yàlla nga gaar ko ci ngëmu saxaaba yi bu dëppoo fa lilahi alhamdu yaa ngi ci yoon bi bu dëppoo nga xamante ne yaa ngi gasal sa bopp yoonu safara parce que wuuteeg seen yoon mooy wuuteeg yoonu mooy wuuteeg yoonu bi alayhi salaatu wa salaam wuuteeg mooy wuuteeg li yàlla bëgg parce que yonent bi di wax ci bànneex ba kanam wa maa yantiqu anil wax in huwa illaa kon la mu jàngal saxaaba yi wax dëgg yàlla loolu sax mooy li gën a maam authentique loo xamante ne dafa ni sallu kama raaytumuni usalli xool leen ni may jullee ngeen jullee ko saxaaba yi ni jàkk muy julli ñu ànd ak moom ci at yu bari nettal julli julli yonent bi alayhi salaatu wa salaam tuxalal ko nit ñi nekkoon ñu maandu du ñu yokk dara ci diine ji moo tax li ma waxoon sànq mooy as-saxaaba kulluhum udul ñoom ñëpp a maandu ñoom ñëpp a maandu kon ñooñu mu ni hum alladina xamalu kitaaba rabbihim ñoom ñooñu indil téere yàlla bi parce que ñoo ko bind bi mu wàcc yooyu tamit leen bind leen lii ci aaya nangam ci aaya nangam fi ñu koy bind wattul ñu ko waaye dajaleel ñu ko ginnaaw ba yonent bi sa salaam génne àdduna ci jamono Abubakar Siddiq ñu dajale ko ci benn téere ñu koy tuddi jamono Ousmane tamit ñu dajale waat ko bi nga xamante ni bañ nañ eh, wuute am ci kon loolu lépp day dugg ci yàlla wax ji waxoon ni inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafidun ñun ñoo wàcc alxuraan te ñoo koy wattu kon bokk na ci wattu gi ko yàlla di wat tàggat ay góor yàlla ñu dajale ko ci kaamil bi ñu jàng tey alhamdulillah loolu lépp ci xéewal yàlla yi la bokk bal tax bokk na ci xéewalu yàlla ba tey jamono ji ñuy dund maam ay application yoo xamante dañ ciy fekk alxuraan loolu lépp ci xéewalu yàlla yi la ñu koy tuddee al maslaha al mursala maslaha boo xamante ni l'islam daf koy delloo ci intérêt bu fekkee ne am na parce que maslaha ñetti façon maslaha moom maslaha mu'tabara boo xamante ni sharia moo ni lii maslaha la loolu la chak dañ koy jàppee ne maslaha ak loo xamante ni sharia moo ni lii du maslaha kenn du ko considéré maslaha lu mel ni al fawaid ar ribawiya dem ci banque leb xaalis riba tegu ci loolu mën ko tuddee intérêt intérêt lañ koy tuddee nga jàpp loolu baax la mais sharia daf ko tuddee maslahatul mulgha sharia daf ko rejeté am lu ñu tuddee maslaha mursala boo xamante ne l'islam ñëwul ñu lii lu baax la mais lii lu bon la mais boo ko indee mën nga ko delloo ci cosaanu li loo xamante ni l'islam da koy reconnaître te loolu mooy bépp moyen bépp moyen moyen boo xamante ni day ñëw di lan di service li nga xamante ni mooy cosaani sharia yi wala ay jubluwaayam maslaha al lu mel ni tabax jàkka par exemple def ci mihrab mu génn tuuti yooyu yëpp ci lay dugg ci maslaha mursala parce que nit ñi mën nañ cee xamee ah penk bu fii la nekk wala tabax ak jàkk def ab sooro ci kaw yooyu yëpp ci maslaha mursala bu ñuy julli par exemple ñu fexe ba fi nit ñi di taxaw ñu xool luñ ko defee ak sappe kon dem ci jàkka bu fekkee amuñu moyens yenn moyens yi ñu def ci genre loo xamante ne bande bu ñuy tabax bu ko defee ni ñu xam ni fii sàppe pour ñu jubal sàppe loolu lépp day dugg ci almaslaha almursala dajale bañ dajale kaamim lay dugg ci almaslaha almursala parce la ñu tuddee almaslahatu almursala wala ñu koy tuddee al istidlal almursal inda al malikiya yi ñoo ñu wattu alquran karim wax ji mu wax ñoom ñoo ñu indil alquran karim teg ko ci loo xam ak maandute la ak wattu boo xam xamante mat sëkk la mu ne lil maani wal alfaad foofu moo ñu amal solo kon saxaaba yi nekk te ñoom nit ñu tuxalalee alquran karim ci baat yi ci njàngin mi noonu la ñu tuxalee alquran karim ne ci maanaay maam sens bi alquran karim lépp dafa leer amul lenn lu ci lëndëm lépp loo xam leeral kon saxaaba yi loolu liñ ciy déggee mbokk yi liñ ciy dégge njariñ bi mooy nekk te saxaaba yi ak taabiyaan yi toppoon seen ginnaaw ba jamono ji tey mooy wattu nañ sunna yeneen bi alayhi salaatu wasalaam lii la ciy déggee benn bi ba am solo mooy alquran yu ni kon nekkete ci ay tappalek ci xaan la ñu nekk parce que saxaaba yi naka la ñuy tuxale alquran ak ñu topp seen ginnaaw ñu wattul ñu ko riwaayatan wa diraayatan moo xam ci wàllu càllale gi la ak ci wàllu fiq bi lépp lañ la ñuy tuxalal ñoom quran yu ñëw ñoom ñu ni dañuy rejeté li nga xamante mooy sunna yenente bi alayhi salaatu wasalaam loolu mooy kon dañoo tuumal saxaaba yi moo tax ñoom ndeysaan doo dégg sax ñu taxaw di wax ci ay saxaaba amuñu seen jot ku mel ku amul jot saxaaba yi nga am jotam yow lu tax ku amul jotu saxaaba yi yow ngay am jotam moo tax ñun dañ leen war a bërgël jaruñoo defal ay débat jaruñoo sax toogal parce que ñoo bokk ci waa bidaa bal mën nañ bokk sax ci ahlu kufr ça dépend ci seen situation yi ni mi ñu koy jàngatee ci l'islam mais weddi sunna yeneen te islam rejeté ko complètement ni sa yoon nekku ci loolu ak kéefër la moo tax bi nan la tudd wujubul amal bi sunnati rasuli alayhi salaam wa parce que weddi sunna mooy weddi alxuraan karim loolu la ñoom loolu lañ xamul weddi sunna mooy weddi alxuraan parce que alxuraan moo la digal nga topp sunna kon li ñuy jàngee ci wax ji mooy saxaaba yi tuxalal nañu alxuraanu karim ah, ak sunna yonent bi alayhi salaam ah, tuxalal nañu ko riwaayatan wa diraaya mu nekk loo xam lu mucc ayib la waaye tamit maanaa bi lu ñu xam la dara ump ci dara leeru ci amul dara lu ci réer lépp leer ginnaaw loolu mu ni nag ci téere ba tey ci liñ doon euh, yëgal dem mu ni faqad ajmaa al ulama qadisa qadiman wa hadisan boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci li jutoo ci lu yees ni cosaan yi nga xamante ne mooy yi ñu ci saxal ay atte mooy ak di lu ak lu mooy téere yàlla bi subhanahu foofu tamit lañ koy jàngee mooy bokk na kon ci cosaan yi nga xamante ni source yi nga xamante ni cosaan la source mooy cosaan waaw yi ñuy taataane di lislaam mooy alquranul karim alladi laa yatihi albaatilu min bayni yadayhi wala min xalfi quran boo xamante ni benn caaxaan nekku ci amul daray daray caaxaan lu ci nekk parce que ci yàlla bàyyi ko tanzilun min xakimin xamid dina ñëw ci kanam ci li nga xamante mooy des laay mindi ak li nga ci topp mooy sunna yonente bi alayhi salatu wasalam foofu tam nga ciy déggee beneen mbir mooy nekkee te sunna tamit comme ni alquran nekkee cosaan moom sunna noonu la cosaan comme ni alquran nekkee source sunna noonu la nekkee source ak dëppoo li nga xamante ne mooy boroom xam-xam yi loolu tamit cosaan la wala source la boo xamante ni tamit dañ ci saxale ay atte al ijma al imam Shafii bi ñu ko laajee lan mooy dalil ijma lan mooy preuve li nga xamante mooy dëppoo boroom xam mu jàngale aaya bi nekk suuratu nisa wa man yushaqi rasula min baadi ma tabayyana lahu lhuda wa yattabi gayra sabili lmuminin gis nga képp ku fi diir yonent bi mbagg ginnaaw ba la dëgg leeree nga daal di topp nag lu dul yoonu jullit ñi maam ñàkk topp yoonu jullit ñi loolu mooy ñàkk topp ijma mooy li borom xam-xam yi dëppoo sabilul muminin mooy yoonu way gëm ñi te ñu si jiitu mooy borom xam-xam te ñu si jiitu mooy saxaaba yi kon wuuteeg ijma dëppoo boroom xam-xam loolu ak ndëngte la moo tax man xaalafal ijma bu deex ku wuuteeg ijma dañ lay tab deex parce que ijma dafa dëgër mooy samaamul amaani. li manhaji ahli sunna ahli sunna wal jamaa seen manhaj li koy ñekk dëgg-dëgg mooy al ijmaa dëppoo boroom xam-xam kon ijmaa xujja la lay la bu dëgër naam kon loolu borom téere bi leeroon démb ci li nga xamante ne moom muqaddima bi ginnaaw loolu la mu ni waxtalafa al ulamaa boroom xam-xam wuute nañ nag ci li nga xamante ne mooy ci yeneen ndëslaay yi euh, lu mel ni alqiyaas ak yu mel noonu kon lii mooy li nga xamante ne leeroon na ko démb mu nekk loo xamante ne waxoon nañ ci dinañ ci dikkaat ci li nga xamante ne mooy faram-fàcce ginnaaw loolu nag mu ñëw nag ci page numéro 4 di wax al usul al mu'tabara fi ithbat al ahkam al asl awal kitabullah al aziz kon cosaan yi nga xamante ne mooy source yi nga xamante ne ci la ñuy taataan diine kon bi ci njëkk mooy téere yàlla bi subhanahu wa kon bu ko defee ci page numéro 4 ci ñu topp téere bi mu ni kon cosaan yi wala source yi nga xamante ne ci la ñuy sukkandiku pour saxal teb yàlla ci diine ji askanale ko sharia bi ci njëkk mooy kitaabullahi al aziz téere yàlla bi te mooy alquran karim moo tax mu ne amma al aslu awal fa huwa kitaabullahi al aziz cosaan bu njëkk bi source bi nga xamante ne ci la ñuy saxalee dara ci diine yàlla mooy téere yàlla bi subhanahu wa taala alquran karim mu nekk lu ñu xam fatiha ba baqara ba naas mu ne waqad dalla al kalaam waqad dalla kalaamu rabbina azza wa jalla fi mawaadi'a min kitaabihi ala wujubi wujubi ittibaai hada alkitab wa tamassuk bihi wal wuquf inda xuduudihi mu ni téere yàlla bi tettale na ci palaas yu bare bari bari dañoo wara a ngoy ak wareef la ci nit ki topp alquran ngoy ci ba pare taxaw ci ay frontière am lépp alquran ni lii la mën koo dépassé kon ni muy leerale cosaan njëkk bi noonu lay ñëw leeralee cosaan deuxième cosaan bi sunna ñëw leeral troisième cosaan te mooy fahmu salaf xam nga moom téere bi mi ngi wax ci mi ngi wax ci war giñ war a jëfee sunna yonent bi alayhi salaam mais fi mu la tàmbalee mooy alquran karim kon daf la bëgg a wax alquran sunna kenn mënu leen tàqale kenn du leen tàqale loolu koo xamante ne moom xel mi dafa manqué moo tax mu tàmbalee ci cosaan bu njëkk bi kon lii tegtale ni alquran cosaan la mooy ayaat yi bari na mais yéen indi na ci yenn ayaat yàlla mun ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun topp leen li ñu wàccee ci yéen mu bàyyi ci seen borom min rabbikum bu leen wala tattabi'u bu leen topp min dunihi awliya bu leen topp ludul alquran karim li ñu wàccee mu nekk téere bu leer nañ bu leen ko topp jëm ci leneen waaye nag lu néew néew ci ñoom ñooy ñoom ñooy di fàttaliku yàlla mun hada kitabun anzalnahu mubarak lii di alxuraan téere la bu yàlla wàccee barkeel ko kon alxuraan kay waxu yàlla la minhu bada wa ilayhi yaud ci moom la tàmbalee waaye tamit ci moom lay dellu kon waxu yàlla la melokaan la ci moom alquran karim mu nekk kalaamu rabbil alamin bi sawt wal xarf kon yàlla moo ko wax jibril dëgg ko ci yàlla ñëw jàngal ko yonent bi alayhi salatu wasalam yàlla mu ni wax hada kitaabun anzalnaahu mubaarak téere bu yàlla barkeel la téere bu yàlla barkeel moo tax ku koy jàng da am barke alxuraan karim barke la di ko jàng di ko nemmeek moo gën lu bëri tey li ñuy jàng ci ay téere yoo xamante ni kenn ma anzalla biha min sultaan kon nañ koy jàng di ko nemmeeku moo tax Ibnu Qayyim tudd na bokk na ci ni ñuy gàddaay mooy gàddaay ko ci jàng gàddaay ci jëf gàddaay ci woote jëmale ci ay façon kon téere bu yàlla barkeela ma yàlla mu ne na ngeen ko topp wattaqu la'allakum turhamun ngeen maytu nag bu ko defee ngeen mën a nekk ñoo xamante ni dañ leen di da ngeen am yërmande wala ñu taxe ngeen doon yàlla waxaat ni wa qad qad jaakum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tuxfuuna min alkitab maam aaya lu ko jiitu ya ahlal kitab la ya ahlal kitab yéen ahlal kitab yahudi ak nasraan qad jaakum rasuluna suñu yonent dikkal na leen te mooy sayyidina muhammad alayhi salatu wasalaam yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tuxfuun di leen leeralal lu bari ci li nga xam ne ngeen ko doon nëbb parce que ñoom yahudi ak nasaraan dañ doon nëbb nekk leen nekk ci tawraat bañ ko di lëri doomu aadama yi bañ leen ko jàngal yonent bi ñëw leeral lépp lañ doon nëbb ci lool waaye nag wa ya'fu an kathiir lu bëri ci nag lu bëri ci loolu nag da koo bàyyi ndax parce que bokkul ci xikma mu koy leeral qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabu mubin kon dikkal na leen leer moo ta alquran leer la leer la ko yàlla tuddee wa kadhalika awxayna ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin jaalnaahu nuuran nahdi bihi man nasha min ibadina ko leer la alquran ku bëgg leer del jàng alquran karim di ci leerlu say mbir leerlu say mbir ci alquran bokkut ak tappalekat yeeg caxaankat dañ koy defee mooy ñuy def ay asrar rek jël alquran di ko di ko juutal ak di ci boole ay curaay lu ma xamul naan dañuy def xam-xam asrar la sukkan loolu ñoon ci ndëngte la ñàkk ñàkk teggin ak téere bii di alquran karim kon li ci leer loo mooy jéem a xam la ci yàlla wax di ko nemmiku di ko jëfe lool mooy nuur min allah min allahi nuurun wa kitaabun mubin téere boobu nag ci la yàlla di jubalee ñi nga xamante ni ñoom la namu ci jubal leen ñu topp li nga xam mooy ngërëmam yàlla jubal leen teg leen ci yoon bu baax génne leen ci lëndëm wa yuxriju min az-zulumaat ila nuur yóbbu leen ci leer bi idnihi ci ndigalu yàlla nag ak ci coobareem wa yahdihim ila siraatin mustaqiim mu jubal leen ci yoon xamante mooy bu jub kon yii yëpp ay ndës laa yu bëree bëri inna alladina kafaru bi dhikri lamma jaahum waaw ñi nga xam dañoo weddi alxuraan ginnaaw mu leen dikkalee te mooy ñi nga xam ahlu kitaab ñu xam ko rawatina yahudi xam ko pare weddi ko wa innahu la kitaabun aziz téere bu màgg la bu tedd laa yatiihi al-baatilu min bayni yadihi caaxaan nekku ci min bayni yadihi wala min xalfi waaw ci ci ginnaaw foo ko foo tàmbalee ba ca fin ba alxuraan caaxaan nekku ci bal tanzilun min xakimin xamid ci yàlla la bàyyi ko mu tedd mi ku xereñ ki ma borom subhanahu wa taala ki nga xam ñëpp dañ koo sant ci page numéro 4 ci ñi topp téere bi yàlla waxaat ne wa uxiya ilayya hada alquranu li undirakum bihi wa man balagh yonent mi dañ maa waxyu wàccee ci man alquran li unzirakum bi ngir ma xuppee leen ci on bala ak képp koo xamante ne ah jot na ko fu mu mënti nekk rek kon alxuraan ji dafa ñëw pour xuppe yàlla mu hada balaagun linnaas Ibn Baaz da koo tekkil ko pour bëgg la wan ne alquran karim source la boo xamante ni nit ñi war nañ cee dellu bu fekkee ni bëgg nañ wax ci diine ji wala ñu saxal dara ci sharia Ibn Baaz bokkoon na ci lim ràññee ko mooy al istidlal bi bi umumat bi umumul ayat ku ci yéeme woon la maam ayat da daan rotal ni muy indi ay moo yéemoon ci masala bu mu ñëw na indi ayat te loolu la ñu bëri tey dañ ci am problème parce ñu bëri tey leen leen laaj Euh, masala ñoom fa ñu seen xel fa mu njëkk a dem mooy ci sunna lan la ci xadis bi wax te pourtant mën nga tegtal ko ci ay ayat loolu nag wax dëgg yàlla benn euh, méthode la boo xamante ne tamit wala benn mahaara la waaw xam-xam la boo xamante ne beneen niveau bu gën a kawe la tegtal ko ci moom alquran ngir ah leeral dara ci téere yàlla subhanahu wala ci diina yàlla subhanahu wa taala wax ibnu baas boo xoolee ay waxat waxtaan yu bëri ay mi indi ayat dafa yéeme da ngay sax aaya bi mu indi fi amul relation ak li muy wax ankay mu ni wal ayat fi hada maana kathira ayat yi rot ci buntu bi fa bari wa qad jaat ahadis ahadis tamit noonu lañ ñëwee yu wér bàyyi ko ci yonent bi di leeral ni dañoo war a ngoy ci alxuraan jàpp ci képp ku ci jàpp yaa ngi ci njub ku ko bàyyi yaa ngi ci réer bokk ci loolu ci page numéro cinq ci ñu topp téere bi cheikh bi di wax bokk na ci loolu yonent bi xadis bi wax ne inni taarikum fiikum maa lan tadillu in i'tasamtum bihi kitaab allah bàyyi naa alimaam muslim génne ko bàyyi naa ci yéen loo xamante ni boo leen ci moyee doo leen sànku ba mukk waaye lii rek pourtant doyoon na sëkk sëkk sëkk ak lii xew tey mu attañu xadis bi yonent bi ni bàyyi naa ci yéen loo xamante ni boo leen ci moyee jàpp ci doo leen sànku ba la moo tax xeet bi sànku xeetu sayyidina mu alayhi salaatu wa salaam rawatina jamono ji xol nañu tàqale ko ni ñu sànko kenn ku nekk xëcc di rab kuréel gu nekk mais la moo tax moo ñoo dellu ci li yonent wax bàyyi naa ci yéen loo xamante ne boo ci ngoyee sànku te mooy téere yàlla bi alxuraan karim ci yenn xaadis dem dina ñëw yonent bi wax ne di di confirmer yàlla di wax ne topp leen yàlla ko yonent ak sunna léegi noonu kon yonent li mu bàyyi ci mooy alxuraan ak sunna ak fahmu salafil umma kon loolu lañ cee war a ngoy si la budul loolu wax ji dina bari wuutee dina bari te duñ am li nga xamante mooy solution kon solution bi mi ngi nii dafa leer inni taarikum fiikum maa lan tadillu in atasamtu bi kitab allah alimaam muslim génne na ko ci xadiisu zeyd bin arqam mu ni inni taarikum fiikum thiqalayn bàyyi naa ci yéen ñaar yu diis bi ci njëkk mooy téere yàlla bi leer ci la nekk ak li nga kon na ngeen ko jël jàpp ci ci beneen xadis mu dolli ci wa ahlu bayti yi maa ngi leen di dénk sama waa kër sama waa kër maa ngi leen di dénk dénk waa kër yonent bi mooy ay soxnaam li gën a ci lañ bokk wute chiens yi xam ne leen ci isolé kon li gën a wér ci daa kër yonent salaam mooy ci dan lan la ñu ñoom ndax dañ leen di topp bañ a bàyyi neen déedéet mooy respecté leen weg leen teral leen te xam ne waa kër yonent bi duñ lekk sarax parce que sarax ci salte doomu aadama la kon loolu lañ ci nam mais pas ni ko chia ay jàppee te waa kër yonent ñu ci mooy ñu nekk ci njub ku ci nekkul ci njub amul benn njëriñ boo bokkee ci famille yonent bi te nekkul ci njub amul benn njëriñ waaw ndax a yonent seen papa ñi safara ay yonent seen yaay ñi safara ay yonent seen i doom ñi safara seen i jabar ñi safara lu am na kon bokkul ci kër yonent sax te bu fekkee ngay def lu baax moo tax ñuy wax parce que ay particulier tuñ am duñ lekk sarax mën nañ lekk nag hadiya kon yonent sam dénkoon nañ tamit ñu bàyyi xel waa këram ci respecté leen ak weg leen ak màggal leen waaye nag kenn du leen ki ñuy jaamu mooy borom bi subhanahu wa ta'ala yonent sax kenn du ko jaamu moo tax mu ne ci beneen riwaaya ci page numéro six mu ne wa fi lafz qaala fi alquran huwa hablullah wa'tasimu bi hablillahi jami'an kon alquran nu ñu ko firee mooy xabla mooy buumu yàlla nga xam ku ci jàpp yaa ngi ci njub ku ko bàyyi yaa ngi ci yaa ci réer wala axadis fi hada al maana kathira mu ne axadis ci buntu bi nag nekk na lu bari lool wa fi ijma ahli al ilmi wal iman min alsaxaaba bal borom xam ne dëppoo nañ ñi nga xam ne borom yu maandu yi gëm yàlla ak ñëw seen ginnaaw gëm dëppoo nañ ni dafa war ñu ngoy ci téere yàlla bi ak di ci attewoo gis nga moo tax mu ni maa boole kook sunna yonent bi alayhi salaam kon li ñëw ci ay ndëslaay di wane dafa war ñu jàpp ci alxuraan ak sunna loolu kenn mënu ko natt foo ko natt weesu moom kenn mënu ko peeg dafa bari kon ci page numéro six loolu fa la yem mu doog a ñëw ci li nga xamante ne mooy al aslu thani kon balaa ñu jël aslu thani wala mën nañ yem sax ci foofu yeggali ndax ñetti fan lañu waxoon waaye amaana yenn saa yi da ngay bañ audio yu gudd aussi tamit leeral yenn faram-fàcce daf koy aajowoo parce que ñàkk la. wuuteeg boo ñëwoon rek jaar ci téere bi comme ni ko leerale day mel ni kon da ngay leeral dañ nga xamante mooy mbind ay phrase ngay leeral wala ay bind ay moo te loolu du jubluwaay dëgg dëgg jubluwaay dëgg-dëgg mooy nit ki xam borom téere lan moo tax mu taari téere ak lan la ci nam junjaale yenn masaayil li nga xamante am na relation ak moom kon mën nañ yem fi incha allah waaye ñëwaat def ab tënk ci li nga xamante ne moo jotu jàll ci première li nga xamante mooy cosaan bi bu subaa incha allah allah bu jëlee nag ñu teg ci benn fan incha allah koy yeggale kon mbokk yi li nga xamante ni moom lañ jot a jël te mooy cosaan bu njëkk bi mooy alquraanu karim mooy wax yàlla subhaanahu wa taala ñu koy tuddee kitaabullah mooy téere yàlla bi te mooy alquraanul karim bi nga xamante ni yàlla moo ko wax jibril dégg ko ci yàlla dar koy jàngal sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam kon lii jël cosaan bu njëkk bi lan lañ ci mën a jëlee ci résumé ci tënk mooy alquran ci boppam tegtale na ni dafa war ñu ngoy ci téere yàlla bi di alxuraan cosaan la mooy première source boo xamante ne ci la ñuy taataane diine yàlla subhanahu wa taala ni ki noonu tamit sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam tegtale na loolu dëppoo boroom xam-xam yi tegtale na loolu kon ci tënk lii ci lañ jëlee mu lañ jële ci cosaan bi kon mooy alxuraan wax yàlla subhanahu wa la alxuraan ci boppam tegtale ne dañ cee war a ngoy sunna yonente bi alayhi salaam tegtale ko dëppoo boroom xam tegtale ko li nga xamante ne mooy ñun suñu taxawaay ci lii nga xamante ne mooy téere yàlla ba alxuraan karim man taxawaay lañ ci war taxawaay bi ci njëkk moo ñu xam ne alxuraan moo gën ci wax amul benn wax bu ko gën moo tax dañ koy jaamoo yàlla ci jàng gi mutaabadun bi tilaawati moo tax ñuy julli di ko jàng même buñ xamul li muy tekki waaw kon moom dañ koy jaamoo yàlla wuuteeg beneen mbind même ahadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam kenn du ko jaamoo yàlla ci jàng gi jëmmi jàng gi déedéet ubbi saxiix Buxaari commencé di tari an abi Saïd al-Xudri radiyallahu anhu qaal qaal rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba yeggal loolu kenn du ci bindal tuyaaba nga jàng pour jëfe wàllu xam lan lay tekki amma alquran karim nag déedéet bu sa na seelee nga ubbi ni a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim commencé jàng bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maam gis nga loolu nga jàng yëpp benn xaraf bu ci nekk dañ la koy bindal tuyaaba ful ko ba mu nekk fukk yàlla mënu koo ful ba neex laa kon ki jàng ki jàng li nga xamante ne mooy alxuraan moom ba naas na kooku ñaata ay millions millions tuyaaba lay am kon alxuraan dañ koy jaamoo yàlla ci jàng gi bokkut ak beneen mbind tey na ngay gis ay nit ñoo xamante ne wax dëgg yàlla yeneen mbir lañ jël ko jàng moo xam xasida lañ ko tuddee ak luñ ko mën ti tuddee waaw ay tay sii rek lu ma xamul même yooyu la ñuy jàng jëmmi jàng même bu ñu xamul ñu teg fu ñu tor fu ñu fu ñu tolloo la ñu yor bàyyi ni fi ñukku téere yàlla bi duñ ko jàng duñ ko nemmi ko amuñu relation ak moom nga teg loolu dugg ci man aaradan dikri ankay moo tax ñi dul jàng alxuraan lu bari dañuy am xol yu xat seen xol yi day xat parce que alxuraan ak tudd yàlla mooy mooy teeyal xel di teeyal xol di dalal xel dalal xol alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub waaw kon xol yi ñi ngi amee stabilité ak dal ci jàng téere yàlla bi ak di tudd yàlla subhaanahu wa taala kon taxawaay biñ ci war a njëkkaa moo ñu xam ne alxuraan waxu yàlla la ñu koy jàng di ko nemmi kenn ku ñu ne jëm ci am werd li ñu tuddee al werdul yawmi al werd al yawmi mooy am ci cër boo xamante ni bis bu ne da nga koy jàng di ko nemmiku mais imagine jullit boo xamante ne day xëy journée yëpp di jàngal xuraan kooku fu mu jëm xanaa kay yàlla ñu defal tawfiq sax ba julli yi julli yi ngi jàngal xuraan mais war nga ci am ak cër boo xamante ne da nga koy nemmiku parce que moo gën ci wax waxu yàlla moo tax yàlla mu ne allahu nazzala axsana alxadis gis nga axsan mooy li gën a rafet ci wax kitaaban mutashaabihan mathaniya taqsha'irru minhu juluudul ladina lan la yàlla wax yaxshawna rabbahum alxuraan ñi muy def jeexe ci ñoom di leen yëngal buñ ko jàngee seen yaram yi di ci yëngatoo ñu ciy am jeexit muy tooyal seeni xol mooy ñu ragal yàlla subhaanahu wa taala waaw nga xam te ne day nooyal seen xol di leen fàttali boo leen ñu fàttaliku mais ñu ko doon jàng duñ ko nemmiku duñ ko yittewoo ñooñu wax dëgg yàlla seen xol lay dem bawoo to yàlla waxoon alam yani lilladina amanu an taxsha qulubuhum li dikrillah wama nazala min alxaq yàlla mu ne wala yakunu kalladina utul kitaba min qabl fa taala alayhim al amad fa qasat qulubuhum laa ilaha yàlla mu ne wa ñu bëri si ay kàccoor lañ bu leen mel ni ñi nga xamante dañ leen joxoon téere jotul ci ñi nga xamante ne gëm nañ yàlla seen xol yi ah seen xol ci tudd yàlla subhanahu wa ci jàng ak li yàlla wàccee ci dëgg yàlla mu ne wala yakunu kalladina utul kitaab min qabl bu leen mel ni comme juif chrétien ñu wàccee woon ci ab téere ñu toog diir bu yàgg nemmikuñ ko moo xam ci wàllu jàng moo xam ci wàllu jëfe seen xol yi mujj wow moo tax jullit bul jàng alxuraan dem ba sa xol boobu da ngay ay jafe-jafe foo toll yaa ngi stressé parce que nee naa tudd yàlla ci la xol yi dalee mooy sta moo indi stabilité alladina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dhikrillah waxu yàlla la waxu nit ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kon alxuraan de ko jàng di ko nemmiku kon taxawaay bi njëkk ci li nga xamante ne mooy cosaan bi mooy ñu reconnaître ne alxuraan waxu yàlla ñaareel bi mooy ñu koy jàng ci wàllu njàngin mi rek même boo xamul li muy tekki parce que beneen mbir mooy li ñu tuddee tadabbur di jéem a xam lan lay tekki loolu tam lu ci am solo que na la dimbali nga mën koo jëfe kon nit ki faaw nga koy jàng di ko am ci cër bis bu nekk nga jëm cee jàng même su fekkee benn page la tamit ndax moo gën ci waxe ahsanal xadis <coughs> la ko borom subhanahu wa ba ca topp mooy nga fexe ko nag settantal ali tuddee at tadabbur parce que alxuraan bu ko du settantal tamit daanaka dëgg yàlla lu doy waar la. moo tax yàlla mu ne kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarak yàlla téere moo ko wàccee ci yonent barkeel ko li yaddabbaru ngir ñu settantal ay ayam wala yatadakkara ulul albaab ñi nga xamante ne ñooy borom xel tamit di ci waaroo di ci fàttali ko yàlla mu ne afalaa yatadabbaruuna am ala qulubil aqfala moo tax nit ñi duñu seet alxuraan wala seen xol dañ koo tëj ak kanar kanar dañ ko tëj afa am la falam yadabbarul qawl kon faaw ñuy seetante alxuraan afala yatadabbarul quraan walaw kaana min indi gayrillahi la wajadu fihi ixtilaafan kathira moo tax duñ seetante alxuraan bu fekkoon dafa bàyyi koo ci keneen ku dul yàlla kon ñu gis ci ay wuute yu bëri ak ay contradictoire mais amu ci ndax ci yàlla bàyyi ko tan tanzil min hakim xam kon bokk na si taxawaay bi ñu war am ci alxuraan mooy di ko settantal di ko nemmi ko alhamdulilah tey jamono jii mooy bari na application yi aay boo bëgg mën nga ñu firil ko ci langue ba nga bëgg francais anglais bu mu mëntoon même langue yi xamante ne sax ay langue yoo xamante ni ci ay wolof yu mel noonu yëpp am na ci alhamdulilah nit ñi sax tafsir nañ ko ci ay audio kon wax dëgg yàlla ngant daanaka dina jafe jàppal nit ki kon bokk na ci taxaw bi ñu war a taxaw alxuraan di ko seetantal ginnaaw bañ ko setantalee bokk na ci suñu taxawaay ci alxuraan ma ñu koy jëfe jëfe parce que jëf moo am solo amal waaye bokk na tamit woote jëmale ci kon façon yooyu yépp benn bu ci nekk mën nga cee gàddaay alxuraan mën nga ko ci wàllu jàng yi yàlla na ci yàlla musal doo ko wala lu néew koy nemmiku mën nga ko ci wàllu jëfe gi mën nga ko gàddaay ci wàllu setantal bi mën nga koo gàddaay ci wàllu woote jëmale ci mën nga koo gàddaay tamit ci jàngal ko nit ñi parce que ñi gën ci nit ñi mooy ñi jàngal ko ko jàngale comme ni ko yonent waxee xayru nas ñi gën ci nit ñi man taallama alqur'ana wa allama jàngal ko pare di ko jàngale. waa tey gis nañu jamono ji wax dëgg yàlla nit ñi ci liñ gën a concentré wu mooy neexal baat ci alxuraan kese waaw xool tey plateforme yi réseaux sociaux yi rawatina TikTok ak yu ni mel. nit ñi liñ gën a yittewoo ñoo xamante ne sax amuñu relation ak li nga xamante mooy alxuraan karim lu dul rek lañ ci xam neexal ay baat wala toppandoo ay jànkat wala nangam def ni ay ni def ay concert ay challenge yu mel noonu kon yooyu yëpp wax dëgg yàlla ay mbir la yoo xam ne Qur'an loolu tax koo wàcc waaw Qur'an li ko tax a wàcc kitaabun anzalnahu ilayka mubarak li yadabbaru ayati ngeen ñu xam li ci nekk mën koo wàccee ci terrain bi nit ñi jëfe ko loolu concours yoo xamante ne par exemple kan moo gën a neex baat kan nañuy jàng xamante ne say mën nañu wutee sax atte atte tajwid ñu leen neex lañuy jàngee mel ni kuy def ay concert yu mel noonu ku def li ku toppandoo kii ñu jox la de ku def yooyu lañ yooyu lañ ci nekkee te fekk ñoo gën a sori alxuraan ci wàllu jëfe loolu da wax dëgg yàlla musiba la mbokk yi kon nañu gën a góorgóorluwaat xam ne suñu taxawaay ci téere yàlla bi mooy xam ni waxi yàlla la kàddu yàlla mooy wax ji gën ci rafet yi nit ki daf ko war a jox cër di ko jàng bis bu nekk moo gën yeneen yi jàng parce que nga jàng ko nga xam li muy tekki nga ñàkk xam li ñuy tekki dañ la ciy bindal tuyaaba ndax mutaabadun bi tilaawa dañ koy jaamoo yàlla. nit ñi buñ ko xam buñ xamoon lu di ko pratiquer léegi seen dundu barke. ginnaaw loolu ñu koy seetantal buñ ko seetantalee pare xam li muy wax ñu mën koo jëfee. jëfe li ci nekk moo tax yonent bi bi ñu laajee suñu Aïcha lan moo doon jikkoom dafa ne kaana xuluquhu alquran jikkoom moo doon alquran maanaam da doon pratiquer alquran kaana yëpp yëpp awal da doon pratiquer alquran bokkoo tamit ci li nga xamante ni mooy taxawaay mooy di woote jëmale ci li ci nekk parce que njub ci lay woo waaye muñ lor yi nga xamante ne ñoo la ci fekk kon foofu la ñuy taxaw incha allah ba suba ak jàmm ñu yeggali di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu al ixlaas fi lqawli amal hada wallahu taala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh